بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 mooy fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di melale jullit ñi dëgg-dëgg melaw yi nga xamante ne moom la leen tàmbalee te muy seen melawu njëkk ak melaw woo xamante ne dafa ràññeeku ci ñoom mu ne alladhina hum ala salatihim da'imun alladhina gaa yi nga xam ne de hum ñoom ala salatihim ci dañ ciy sax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko woon ne ña maanaam wax yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am mooy dañuy sax ci di julli julli yi nga xamante ne julli yi farata beneen wax ji moom mooy ne dañuy sax ci euh, julli julli gi maanaam duñ ci gestu duñ ci euh, wëlbatiku duñ ci def leneen duñ xool ci kaw ci suuf duñ xool seen ndeyjoor ak seen càmmoñ naka noonu beneen wax ji moom mooy ne dañuy Euh, julli waaye euh, dañuy def tamit dañuy sax ci julli maanaam di julli ba pare di bari loo xamante ne dañ koy def ci ay naafila gisoon nañ tamit maanaa yi nga xamante ne moom mooy yeneen maanaa yu ci am mooy lu deme nag dañuy sax ci julli maanaam di toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa ala donte ci biti julli zahiri la naka noonu dañuy sax ci julli ngir ne seen xel du denc ci julli ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wax ne képp koo xamante ne da ngaa nekk da ngay xaar julli eh, yaa ngi ci biir julli ak tamit ne bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñooy ngëneel yi yu mag yi ba tax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tuddee ñooñu ne ñoom day bisub bi nga xam ne mooy bisub yawmal qiyaama muy bis nga bi nga xamante ne amul benn ker lu dul buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne ñooñu doon moom borom subhaanahu wa ala bokk na ci juróom-ñaar ñi muy ak ñi nga xamante ne seen xol dafa aju ci jàkka ji maanaam muta'alliqum bil masajid maanaam dafa aju ci jàkka ji seen xel dafa bëri lu muy nekk ci jumaa yi jàkka yi naka noonu tamit gisoon nañ ci ñi nga xamante ne ñoom seen euh, euh, euh, daa iman dañuy taraxlu kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala kon yooyu yëpp mu nekk loo xamante ne day wane ne ñi ngi sax ci julli waxoon nañ tamit njariñ bi nga xamante ne moom moo nekk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala wuute ji mu julli yi ci anam gi nga xamante ne moom lay nekk ni julli tisbaar nuroowul ak julli gee naka noonu julli timis nuroowul ak julli suba maanaam natt ko ci loolu waaye tamit xattaa ba ci biir naafila yi mu am ay wuute yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala noonu la ko tege waaye boo génnee sax julli ndax gir na lépp li nga xam ne mooy xeeti yeneen jaamu yàlla yëpp ci biir julli lañu nekk te lépp ci xeetu julli la euh, te loolu noonu moom mooy ne euh, mu daal di euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di wutale xeetu jaamu yàlla yi maanaam def ko mu nekk yu wuute ngir jariñ yu rëy yi nga xamante ne ñoom ñi nekk ñoo ci ne te tuddoon nañ leen ci suñu jotaay bi weesu lu demee ne ke ne na loolu day waral Eh, nit ki eh, maanaam day waral nit ki di mën di eh, di mën di noppalu ak di mën di féexlu ak di mën di di bañ a nekk rek maanaam di bañ di yokkat ndax bu fekkonte ne mbir yëpp benn kese la boobaa dana yokkat beneen bi ci des tamit moom mooy ne bu fekkente ne mu nekk ngay buntu ngëneel ak yërmande gu màgg ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'ala kenn ku ci nekk ak li nga xamante ne moom mooy sa tabi'a maanaam mooy sa nature ni nga xamante ne noonu nga mel ba nga xamante ne day am ay xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne ñoo lay gën a yomb yeneen yi ci des wala boog sa waxtu ni nga xam ne noonu nga ko organiser dafa am waxtu yi nga xamante ne ci ngay gën a euh, pare pour mën a julli euh, di def ay julli yu bari di def ay naafila wala boog di zikar wala jàng alquran wala boog nga am yeneen yoo xamante ne xeeti jaamu yàlla la yooyu nekkee lu demee nekk sàkku xam-xam ak nekk ci service euh, jaamu yàlla yi ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp nekk ay xeeti jaamu yàlla. yoo xamante ne kenn ku ci nekk fi la borom bi subhaanahu wa taala yombalal ak yi nga xamante ne moom la la ubbee naka noonu tamit ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci maanaam eh, ñoo ci nekk ni borom bi subhaanahu wa daf lay terale ci askanale la jëf yi naka noonu tamit gisoon nañ tamit yeneen i ngëneel yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk wala boog yeneen njariñ moo ci nekk moom mooy eh, le nit ki dootul amati lay maanaam ngir ne borom bi subhaanahu wa ubbil na ay mën-mën ay ay ay ay sañ-sañ ak ay possibilité yoo xamante ne am na ko ci nga mën a def li nga xam ne moom mooy yenn ci xeet jaamu yàlla yi ci yenn waxtu yi amma teg gi nga xamante ne moom la ko teg ci ay waxtu loolu tamit gisoon nañ ne maanaam day tax ba nit ki du xër maanaam bu fekkente ne amutoon waxtu maanaam nit ki day xër dem ci maanaam su ko defee da ciy dem demin woo xamante ne day jékki rek yokk tayal wala boog daal di sonn naka noonu comme ni nga xam ne noonu la ñu maanaam départu lëkk lay am waaye buy dellu si maanaam maanaam buy yegg yeggu mbonaat la yegg wala boog sax lu gën a yéex yeggu mbonaat maanaam naka noonu tamit bu boo lool tamit day waral tamit ñu mën xam ne ci waxtu yii rek lañ koy def maanaam yii rek la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala su ko defee nga mën a am féex maanaam xam ne waxtu wii rek la ma borom bi faratal su ma kon naa fexe yooyu noonu mu génne sama xol lépp lu dul borom bi taxaw nag ci kanamam daal di koy wan ne comme yow yàlla yow yaay borom bi man maay jaam bi man maa ngi toroxlu ci sa kanam moom mooy li nga xamante ne kon moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala ay njariñ la yoo xamante ne yu am ci borom bi subhaanahu wa ni nga xamante ne noonu la nosee waxtu mu nekk waxtu julli yi léegi ñu ñëw insha allahu ta'ala ci li nga xamante ne moom mooy a aaye bi suñu borom maanaam aaye bi njariñ wala boog jàngat yi nga xamante ne moom lañ ciy am maanaam aaya bi bokk na ci nga xamante ne moom lañ ciy jàngate moom mooy yittewoo bi borom bi subhaanahu wa ta'ala ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli naka noonu yittewoo bi nga xamante ne moom la yittewoo julli ngir ne ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax ne illal musallin ba mu des nga xamante ne ñoom ñuy ñu julli dafa daal di tàmbalee waat ci li nga xamante ne moom mooy mu melale leen ba pare melale leen ci melog julli naka noonu ca jeexital ga tamit mu melale waat leen ci melog julli kon mu nekk juróom-ñeenti jikko yu mag yoo xamante ne benn ku ci nekk daf koo taxawal waaye samp ko mu nekk li nga xam ne mooy melo jullit yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye ginnaaw loolu mu daal di jël nga xam ne moom mooy melo julli mu daal di mu daal di koy teg ci kanam ba pare tëjeeku ko kon boobaa loolu day wane yittewoo bi borom bi subhaanahu wa ta'ala julli ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko melowoo lool moom moo tax mu ne alladina hum ala salatihim daimun alladina gaa yi nga xam ne hum ñoom day ala salatihim ci seeni julli maanaam daimuna dañ cee sax naka noonu bokk kon euh, lool tamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy wane moom mooy bu ñu gisee ni salaat comme niñ ko gise woon bokk na ci comme ni ñenn boroom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim ku mel ne al imam az-Zujjaj rahimahullahu taala fi nga xam moom la wax ne Euh, mi ngi jugee ci euh, sola wastola bi maanaa lazima maanaam kon lool maanaam maanaam bi am moom mooy dafa takkoo kon lool day tekki ne nit ki euh, lool day wone borom bi subhaanahu wa taala jox buñ jox gëdd julli ba nga xamante ne jullit ñi dañ ciy takku day takku ci seen kaw mu nekk loo xamante ne day tegu ci seenu kaw loos te loolu mooy li borom bi subhaanahu wa taala gën a sopp ci mindeef yi comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci xadiisu sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu bi nga xaman ne xadiisul qudsi la mu nekk ci saxiixu imam al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ni borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne bi muy wax ci man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb mu ne mu daadi ci teg képp koo ne dag ma noonoo waliyu maanaam bu boobaa man daal tëkku naa la li nga xam ne moom mooy përi naa la maanaam naa la ci xare Ah, te loolu moom mooy kon daf lay alak te loolu nag mu daal di tàmbalee di wax nag melale melo yu wali yi mu ne maa taqarraba ilayya abdi bi afdal mimma aftaratuhu alayhi sama jaam day du ma jaamu duma du ma sàkkoo jegeñ lu gën ci li nga xamante ne moom laa farataal ci kawam te farata bi nga xamante ne moom mooy farata bu njëkk bi moom mooy julli loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy tegtale eh, maanaa gi ak ak ak ak li nga xamante ne moom mooy ngëneel yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am naka noonu tamit julli comme nit ki daf koy takkoo lool moom moo tax mu nekk li nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo sopp ba farataal ko mu nekk juróom ci biir bis bu jot bu ñu xoolee yeneen jaamu yàlla yi nga xamante ne ay farata lañ xattaa bi nga xamante ne ñoom ay ponki lislaam lañ combattu seede yi loolu benn yoon boo ko waxee rek doy na. naka noonu bu fekkente ne euh, euh, koor la koor moom at ba at la naka noonu azaka at at la lay war naka noonu tamit aju Makka benn yoon ci sa dundu kon bu ñu xoolee julli na moom mooy li nga xamante ne nit ki daf koy takkoo te bu ñu xoolee comme niñ ko gisee woon bi ñu tollee ci aaye bii weesu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxe illal musallin gisoon nañ ñi julli daal mooy li nga xamante ne dafa dajale mboolem ponk l'islam yi kon nag julli takkoo gi nga xamante ne moom lañ koy takkoo day wane borom bi subhaanahu wa ta'ala sopp bi nga xam ne moom la ko sopp ngir ne daf ko sopp ba nga xamante ne loolu bàyyiwul nit ki mu di ko tànn nu mu ko neexe wala boog mu koy defee num ko neexe déedéet loolu daf ko wutal ay waxtu ba pare teg ko comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ci suratul nisaa mu ne inna salata kanat alal mu'minina moo mawquta naka julli day dafa nekk loo xamante ne farata la maanaam dafa nekk loo xam ne dafa gàllu ci loosu way gëm ñi maanaam mu nekk farata goo xamante ne dañ koo wutal ay waxtu kon nag waxtu woowu ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa sopp julli màggal ko ay mbiram ba nga xamante ne moom moo tax mu daal di koy wutal waxtu yooya ba pare daal ni fii laa bëgg nga def ko bu ko defee loolu dootoo amati fois naka noonu laa moo ci loo ciy tànn ak loo ciy bañ wala boog loo ciy wax naan ah man su ma ci nee laa koy defee wala ci naa wala boog ci fii laa koy defee wala ci faa déedéet maanaam day amee rek ci ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala bëggee noonu la suñu borom subhaanahu wa ta'ala soppee te bokk na ci li nga xamante ne moom mooy wane màggal ki nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala màggal julli màggal ay maanaam def ci moom gëneelam moom mooy ne mboolem yeneen farata yi nga xamante ne ñoom ñoo am yëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko farataal jox ko yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci fii ci kaw suuf la ko ko wàccee mu yónni Seydina Jibril alayhi salaam mu daat ko koy jox waaye julli def ko yéegi ba nga xamante ne moom mu la moo ne fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa maanaam nga xamante ne dafa yéeg moom ba maanaam ci xadara borom bi subhaanahu wa taala fu gën a ci xadara bi mu daal ko yéegi mu romb mboolem asamaan yi wane rañaan gi nga xamante ne moom lay rañaane loolu mu nekk ishaara maanaam di junj di wane ne képp ko xamante ne dangaa war a dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, faaw nga jaar ci julli ndax maanaam moom mooy moom la rañaane ginnaaw bi nga xamante ne fii ci ak ci suuf si la demee ci ay bërëb yoo xamante ne ay yenente ñoom ñoo fa nekk alayhi salaatu wassalaam mu daal di dem ci julli dem yéeg ci as asamaan yi fenn fu ci nekk ak yeneen yi nga xamante ne ñoom la fa dajal ak ñi nga xam ne ñoom la yilif ci ay xeeti mbindeef borom bi subhaanahu wa ta'ala te mu bokk ci biir mbindeef yooyu ay malaika alayhim asalaatu wassalaam maanaam mu daal di dem ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu daal di lay romb romb googu mu romb muy junj ne moom ci boppam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a féete kaw ma maqaama te moom moo la raw moom mooy ki nga xam ne moo gën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala te dajale na mboolam xeetu ngëneel yi nga xamante ne moom nga am yow ak sa waa asamaan naka noonu mu daal di romb fi nga xamante ne moom mooy sidratul muntaha nga xamante nga xamante ne la lépp yam waaye nag moom mu daal di dem gën a yéeg encore ci kaw nekk moom rek mu yéeg waaye àndul foofu nag moom rek moom moo dem àndul ak sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam naka noonu ànduloon ak ak Buraq ci li nga xamante ne moom mooy eh, li amul sikki sàkka ci fi nga xamante ne moom la dem daal di gën a yéeg ci ay adduna yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala musu fa yéege kenn musu ko wan kenn mu daal di dem ci ay xadaraat yoo xamante ne ay pays yoo xamante ne kenn musu faa yegg moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu yéeg ba nga xamante ne foofu dafa nekk boromam subhaanahu wa ta'ala mu ñoom kese waaye ci anam goo xamante ne do munoon maanaam euh, kese la la nekkee ak moom mu nekk loo xamante ne mi'raj boobu noonu nga gis ne kon al euh, euh, loolu muy junj ne kon li nga xamante ne moom la ñuy wax ci suñu saar bi nga xam ne mooy al ma'arij mooy yoon yi nga xamante ne moom la ñuy jaar ngir def mi'raj yooyu maanaam yoon yi nga xamante ne maanaam mooy mbooloo ci mi'raj yooyu mooy yéeg bi nga xamante ne moom la nit ki di yéeg melo yii nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di tudd ci suñu saar bi rawatina ci suñu aaye bi moom mooy melo yi nga xamante ne moom mooy melo yi gën a ràññeeku ci maanaam rañaan ci yéeg ci jëm ko ci borom maanaam def rañaan googu noonu ci sa baatin ci sa biir donte nekkul ci loo xamante ne ci zahir nii ci biti di nga ko def waaye mu nekk rañaan goo xam ne da nga koy def ci sa biir te loolu ci julli rek nga koy amee loolu moom moo tax mu daal di euh, te ci te ci julli koy amee ak leneen li nga xamante ne insha allahu taala dinañu ko gis bi nga xamante ne moom la yéegee ci borom bi subhaanahu wa taala ba borom bi loolu tamit mu mu nekk maanaam muy symboliser rek kawe waaye ne borom bi subhaanahu wa taala dafa am bërëb bu mu ne comme ni nga xamante ne noonu la leere waaye bi nga xamante ne moom lay yéegee ci maanaam ba ba foofu nekk ak borom bi subhaanahu wa moom mu wan ko teranga gi nga xamante ne moom la ko wan wan ko mboolem yi nga xamante ne ñoom ñuy bërëb borom bi subhaanahu wa yi mu bind ci mboolem goxi asamaan yeeg suuf si comme ni nga xamante ne wala qad a min ayati rabbihil kubra noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxe wallahi dëgg-dëgg moom yenente bi sallallahu alayhi wa waat naa gis nañ ci maanaam aaye borom bi subhaanahu wa taala ya nga xam ne ñooy yi gën a màgg yaa màgg maanaam loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala wan ko ko ba nopp foofu mu ne fa awha ila abdihi ma aw borom bi subhaanahu wa taala déey jaamam li nga xam ne moom la ko déey mu nekk loo xamante ne ak ak ak ak jotaay wala ak boo xamante ne ñoom ñaar rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ko sekk loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala yëkkati ko ci place bu mel noonu ci bërëb bu mel noonu ci lu mel noonu ngir wan ko ne ko yow yaay sama soppe bi nga xamante ne man maanaam yow rek laa yow yow yow rek laa laa sopp te képp ku sopp ci sopp bi nga xam ne moom la moom laa la sopp laa ko soppee te it bu dul woon yow kon du sopp keneen te cofeel googu noonu moom mooy bi nga xam ne mooy ci wér te loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala wax ko ci suratu ali imran ñu naan ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum waxal ne ey waxal yow yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxal jaami ne leen fekk fekkente ne da ngeen a sopp buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala na ngeen ma topp man yenente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa bu ko defee borom bi subhaanahu wa ta'ala jagleel leen cofeelam bu mag bi naka noonu dana def ba mbindeef yi dinañu leen sopp te dina leen jéggal seeni seeni seeni seeni bàkkaar yi te loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy li li li gën a màgg moom mooy topp yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye moom li nga xamante ne moom mooy su topp googu bi ci gën a màgg bi ci gën a rëy mooy di def li nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala digal te moom mooy ne aqimi salaa taxawalal julli naka noonu comme yi nga xamante ne noonu lañ ko gisee bi mu yéegee maanaam ba ci martaba yooyu yëpp borom subhaanahu wa taala julli la ko fa maanaam muy wane ngëneel gu mag yi nga xamante ne moom moo nekk ci julli ak li xam ne moom la ko borom bi subhaanahu noonu la ko fonkee loolu nag mu daal koy def mu defoon ko juróom fukk waaye bi mu ñëwee ci yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam ci juróom benneelu asamaan bi comme ni ko xadiis yu yi waxee mu bool moom mu daal di koy wax ne ko na dellu bi mu dellu ba ba mu wax ak borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi subhaanahu wa di ko wàññi noonu di ko wàññi ba mu nekk juróom te lool moom mu ne ko nag loolu moom mooy juróom fukk yi nga xam te ne moom laa la waxoon moom laa koy fayee te loolu moom mu nekk kon mbool ngëneelu borom bi subhaanahu wa ta'ala comme li al imam ibn Ata'illah al-Iskandari rahimahullah wa radiya anhu waxoon comme niñ nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay yee lim naan alima wujud ad-da'f minka fa qallala a'dadaha wa 'allama wa 'alima ihtiyajaka ila fadlihi fa kassara amdadaha borom bi subhaanahu wa ta'ala xam na euh, mi nga xamante ne moom mooy amuk euh, doyadi bi nga xam ne moom moo nekk ci yow looloo tax mu daal di bëril euh, maanaam mu daal di néewal lim nga xam ne moom la farataal ci yow ci julli waaye xam na tamit aajowoo bi nga xam ne moom nga aajowoo nga réelam mu daal di li nga xamante ne moom mooy madat gi ci nekk maanaam mooy nourriture spirituelle bi nga xamante ne moo ci mooy ñam euh, roox gi naka noonu leer yi xam ne moo ci nekk ak mbóot yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk yépp mu daal di koy dënk ko tëxañ ko ko ci li nga xamante ne moom mooy fukki rakka ak juróom yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala wax na ne nit du ma sàkkoo jege lu gën a rëy moom mooy farata yooyu nga xamante ne moom laa ko farataal kon képp ko te loolu maanaam muy fukki rakka ak juróom-ñaar te lim boobu noonu bu ñu ko xoolee moom mooy limu sóoratul isra maanaam bu ñu xoolee ci sóoratul isra fukk la ak juróom-ñaar juróom-ñaar fukkeelu saar bi moom mooy al-ma'aarij maanaam da ngay gis ni juróom-ñaar bi di ñëwee di daal di baamuwaat mooy as-sab'ul masaani maanaam comme ni nga xam ne noonu la sóoratul faatiha amee juróom-ñaari rakka juróom-ñaari eh, aaya comme ni nga xamante ne tamit noonu la ñu gisee baat maanaam sujjóot yi mooy sa ala sabaati azum maanaam juróom-ñaareelu ci juróom-ñaari yax la ñuy sujjóot comme ni nga xamante ne tamit bu ñuy tawaaf kaaba gi ci juróom-ñaari lañuy ñuy tawaaf maanaam juróom-ñaari yoon naka noonu asamaan yi nekk juróom-ñaar suuf yi nekk juróom-ñaar comme ni nga xamante ne noonu la saxee ci alquran ak sunna muy fukkeel bi ak juróom-ñaareelu saar bi kon muy suratul isra maanaam di wax kon raña maanaam rañaan gi muy ne muy tukki muy goog nga xam ne moom moo am ci guddi gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama def maanaam te moom mooy saar boobu mu am téeméeri ak fukk ak benn te téeméeri ak fukk ak benn moom mooy xutbu maanaam mooy xutbu mooy alif tamit maanaam kon te alif ci la lépp tàmbalee dellu ci borom bi subhaanahu wa taala mooy xaraf bi nga xamante ne ci la xaraf yëpp joge waaye moom mooy xaraf bi nga xamante ne moom moo symboliser moo symboliser az-zaatul aliyya mooy nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala sudul woon alif bi leneen du am te nit ki borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne maanaam nit ki nga xamante ne moom rek moo mën a rañaan rañaan googu nga xamante ne moom mooy al-mi'raajul muhammadi yi mooy rañaan googu yéeg googu nga xam ne moom la nit ki yéeg ci mboolem maqaama yi xotti ko ba yegg nga xamante ne moom mooy fa lépp jeexe maanaam jeex ci borom bi subhaanahu wa taala ci mboolem anam yi loolu doomu aadama rek la ko borom bi subhaanahu wa defal maanaam te bu ñu xoolee jëmm ji taxawaay ji mu taxaw comme alif boobu la comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala terale bind noonu comme ni mu ko waxe wa laqad karramnaa banii aadama dëgg-dëgg wallahi teral nañu doomu aadama kon loolu saar boobu nga xamante ne moom mooy fukkeel bi ak juróom-ñaar kon moom maanaam muy symboliser tamit di wane ju fukk maanaam di di wane maanaam mu nekk lim bi nga xamante ne muy symboliser ak rañaan ak jéeg jëm borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xamante ne fukk ak juróom-ñeent maanaam 19 noonu la symboliser wàcc nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala di wàccee ngëneelam ak yërmandeem ah, fukk ak juróom-ñaar yooyu loolu moo tax maanaam muy 17 maanaam boo ko xoolee nga jël ko nga dugal ko ci biiram muy 17 fois 17 maanaam moo la jox 289 te mooy al anwaar mooy leer yëpp loolu lay teg maanaam kon nga gis ne al anwaar moom mooy eh, eh, mooy 289 te moom mooy allahu akbar maanaam moom mooy kon li nga xam ne mooy wane màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ba nga xam ne mooy baat bi nga xamante ne moom la ñuy gën a tari ci julli ci yu ñuy jóge ci benn xaal di dem ci beneen xaal comme loolu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu la mbir yooyu yëpp lëkkaloo ak it ne màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala xattaa ga borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy wax ci wàllu julli naan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar li mu ci teg moom mooy wala zikrullahi akbar maanaam kon loolu moom mooy màggaayu li nga xam ne moom mooy li tudd allah maanaam mooy akbar moo gën a màgg lépp maanaam te li muy tekki nag comme niñ ko gisee woon mooy kabir dafa màgg te li muy tekki moom mooy ne moo gën a màgg lépp maanaam mooy lépp euh, euh, univers bi yëpp ak boole li nga xam ne moom mooy li xew li am li borom subhaanahu wa taala bind ñu xam ko ak li yëpp buñ ko tegee ci kanam borom bi subhaanahu wa taala la loolu moom mooy allahu akbar kon nag loolu day daal di ki nga xam ne moom mooy julli borom bi subhaanahu wa taala di ko jàngal baat boobu di ko ko wax loo mu koy répété maanaam ñu di ko wax ci nodd bi fi ñuy wootee ci julli ñu moom la ñuy jiital ñu koy wax tamit ci liqaam bu ñuy wax ne julli gi taxaw na léegi léegi nañu daal di julli qad qaamati salaahu waaye yëpp li nga xam ne moom lañ koy tàmbale mooy baatu allahu akbar naka noonu tamit moom la ñuy def ci biir julli bu ñuy jógee ci benn xaal di dem ci beneen xaal yooyu yëpp di tegtale li nga xam ne baabu allahuma ba mu bi ñuy wax sami allahu liman hamida ni yeneen yi ci des yëpp baat boobu la ñuy tari kon muy wane maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee simboolu rañaan ak yéeg jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu yëpp day wane ni maanaam euh, julli bi nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala fonke ak li nga xam ne noonu la ko yitte woowee te lool mooy li nga xam ne moom la njëkk jàngal yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw bi nga xamante ne ci la ko digaloon ne ko nanga nga euh, daal di jàng waaye daf ni ko na nga sujjóot maanaam te waqtarib nga sàkkoo jege ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy awliyaullah yi ñu màgg yi al akabirul aarifiina yi radiyallahu anhum ñoom dañuy rañaan di jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye rañaan googu li muy tekki rek moom mooy sàkkoo jegeñ lu borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax julli màgg ci seeni mbir loolu bokk na ci ni ñuy xamee màggaayu nit maanaam ak màggaayu bi nga xamante ne moom la ak jox bi nga xam ne moom la jox gëdd bi borom subhaanahu wa ak jege gi nga xamante ne moom la ko jege moom mooy xolam ni mu takkoowee ak julli ak ni nga xamante ne noonu la ko joxee gëdd ak noonu la nga xamante ne noonu la ko joxee cër képp koo xamante ne dafa jox gëdd julli màggal ko rëyal ay mbiram loolu day wane ni kii xam gëdd borom bi la subhaanahu wa ta'ala te noonu la nekkee tamit jaam bi nga xamante ne dëgg dëgg dafa melo woo meloy jaam yeneen mboolem jikko yi dañ koy daal di fekk si comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci li tax borom bi yittewoo ko mu daal di wax ne alladhina hum ala salatihim da'imun mbool mooy gaa yi nga xamante ne ñoom ci seen julli yi dañ ciy sax ngir no lool moom moo tax julli googu di leen tere kon ñaaw ci inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar loolu moo tax kon julli gi da leen di tere maanaam ak fahsha mooy ak njombu teefi wal munkar ak yi nga xam ne mooy yi ñu sipi maanaam yi nga xamante ne kon yooyu mooy bakkaar yu bon yu mag yi nga xamante ne da ay dafa ay jikko yu ñaaw la waaye tamit yi nga xamante ne yu bon la yi nga xamante ne baaxul te borom bi subhaanahu wa ta'ala xam ne ni lii day dox ci diggante nit ki ak moom naka noonu daf koy yàqal mbiru àdduna mbiru àllaxiraam ak mbiru diineem yooyu yëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di koy tere ci biir da da da daal di dugal mboolem li nga xam ne day yàq loolu yëpp mu dugal doosu euh, euh, euh, saafara soosu yëpp mu dugal ko ci biir julli labal ko ci loolu moom moo tax kon julli daal di nekk li nga xamante ne moom mooy lu rëy la lu màgg la ci borom bi subhaanahu wa ta'ala li nga xamante ne dinañ ci ñëw insha allahu ta'ala ci wàllu googu. ci bi nga xamante ne ci la ñuy jeexalee njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci suñu aaya bi te moom mooy lu diggante al wird ak al waarit maanaam mooy li nga xamante ne moom la ñu wax wird bi moom mooy li nit ki di taxoo di saxoo di ko def mooy di jëkk di ko jaamoo borom bi subhaanahu wa ta'ala ak li nga xamante ne muy nekk loo xam ne daf koy tibb maanaam mu nekk loo xam ne daf koy root ay xeeti leer ak ay mbóot ak ay xaqaa'iq ay réalité seigneuriale yoo xamante ne daf koy jaam daf koy daf koy incarner yoo xamante ne def koy def ci takkoo di ci ak xolam maanaam euh, yooyu yëpp root gi ci ciy root loolu moo tudd wird te lool dinañ ko gis insha allahu taala mu am tamit di nga xam ne loolu la ñuy wax alwaarit te buñ xoolee ci aaya bi borom subhaanahu wa taala daf ko cee dajale maanaam waarit moom mooy li li nga xam ne euh, mooy liy ñëw euh, di tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala ci ay xeeti ngeneel maanaam bi yegg si ci moom te du nekk loo xamante ne moom moo ci am lu mu ci def waaye nag budul woon wird bi waarit bi du am comme ni nga xamante ne incha allahu ta'ala dinañu ko gis loolu dinañ ko gis ci bu ñuy jeexal aaya bi incha ta'ala bokk na ci ba tey li nga xamante ne moom la ñuy eh, jàng ci suñu aaya bi moom mooy teranga gi nga xamante ne eh, moom ma eh, moom la ñooñu màgg ba tax ba ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ñu taxaw julli ba tax borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di wax ne munoon na wax ne alladhina ala salatihim da'imun maanaam allazina gaa yi nga xam ne ala salaatihim ci seen julli yi daa'imuuna ñu ngi ciy sax waaye dafa wax ne allazina hum mu daal di saxal mu daal di feddali maanaam ngir dëgëral ni nga xamante ne noonu la ñu nekkee dëgg-dëggum loola ak melowoo gi nga xamante ne moom lañ ko melowoo borom bi subhaanahu wa di wane ni ñoom beneen dafa màggal seeni mbir mi allazina hum ala salatihim beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, kat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñuy wax dëgg-dëgg mooy ñi nga xamante ne julli day nekk loo xam ne da di féexal te day nekk loo xamante ne jaamu yàlla gu màgg la ci ñoom te jox nañ ko gëdd ndax li nga xamante ne moom la wax ne li mu li mu wax ne ala salatihim maanaam eh, ci seeni julli yi maanaam muy ci seen kaw mu nekk loo xamante ne istila lay doon ek borom bi subhaanahu wa taala di wane foofu di lee ñoom li julli gi di màgg màgg màgg maanaam ñoom man maa leen tànn ngir ñu mel noonu te man maa leen tànn ngir ne e, julli googu nga xam ne moom ci la ñuy sax man ñooñu ñooy sama nit ñi nga xam ne maa leen tànn ndax ñoom ci seen bopp fii féete kaw jëmmi julli gi ci boppam maanaam borom bi subhaanahu wa taala yooyu la gën a sopp ma tey te julli gi e, waaye nag dañ cee dañ cee dañ cee saxoo dañ koo takkoo e, loolu moom mooy tamit li nga xam ne moo tax mu fonk leen mu màggal leen beneen mbir bi nga xamante ne ba tey bokk na ci li ñuy jàngatee ci sunu aaya bi moom mooy ne euh, borom bi subhaanahu wa teranga ki nga xamante ne moom la teralee ñooña maanaam moo tax mu askana leen julli gi maanaam ngir ne ala salaatihim waxul ne ala salaati maanaam ci julli te bu ko waxoon danañ xam ne julli yi la wax waaye daf ne ala salaatihim ci seen julli ñoom maanaam mooy ne teranga googu mooy wane ni jul day wane tamit teranga waaye day wane ni nga xam ne noonu la mbir mi maanaam jàpp ne julli ji sama julli la maanaam comme ni nga xamante ne noonu lay waxee ne mbir mi sama bakkan laa ci teg maanaam ngir ne bakkanam maanaam dafa foor moom wala boog euh, euh, euh, bu bu bu ci naree ñàkk bakkanam mu ba wala xeet yu mel noonu loolu mooy wane màggaayu julli te loolu moom mooy li nga xam ne noonu la meloo woon saxaaba yu màgg yi radiyallahu anhum li nga xamante ne moom moo leen moo leen doon dal ci yu mel noonu ak taabiina yu màgg yi rahmatullahi alayhim wa radiya anhum ñu daal di ci jël rek exemple ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fonk bi nga xamante ne moom la fonkoon julli ak màggal bi nga xamante ne moom la màggaloon julli tax na ba benn bés mu daal di am euh, euh, mu daal maanaam ci mujjug jamonoom euh, mujjug dundam radiyallahu anhu dafa amoon maanaam benn feebar ci bët bi ñu ne ko mu am médecin yowoor bu ne ko woon ah, man de mën na laa faj waaye ngir mu mën laa faj faaw da ngay tëdd tëdd yoo xam te ne doo jóg fi nga fi nga fi nga tëdd bu laa di xalaat ay julleem ne kon bàyyi naa ko garaawul bàyyi ma silmaxa noonu la silmaxa wee ci dundam euh, ngir màggal gi nga xam te ne moom la màggal mbiru julli ak réyal bi nga xam te ne moom la réyal ay ay ay ay ay naka noonu kon gis nañ euh, naka noonu ku mel ni al imam Sa'id ibn Musayyib ta'ala wa radiya anhu moom màggal na mbiru julli ba nga xamante ne moom mu ne toog naa ñeen fukki at yoo xamante ne amul euh, musuma julli ci dul ci ginnaaw imam maanaam musuma julli ludul euh, ne imam bi moom rek laay gis doxam maanaam mooy ci sàkk bu njëkk bi rek lay mësa jullee te it nodd musuma fekk feneen fu dul ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñeenti fukki at maanaam 40 ans maanaam loolu noonu la meloon maanaam ngir wane màgg ki nga xamante ne moom la màgga moom la euh, màgg màggaayu julli Euh, euh, loolu tamit ngëneel la gu rëy boo xamante ne day wane ni nga xamante ne noonu noonu la julli màggee ci ci seen xol waaye loolu exemple rek la ci ñoom am ñi nga xamante ne dañoo takku julli gi ngir leer bu màgg gi nga xamante ne moom moo nekk ci julli comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe yenante bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila ey yow mi nga xamante ne yow yaay ciy sango sango nga maanaam jikko yu baax yi ak melo yu rafet yi jugal na léegi nga julli maanaam bu loolu moo lay may melo yu rafet yooyu moom moom mooy tax melo yooyu gën a sax ci yow gën a takkoo ak yow maanaam mu zammil maanaam kon mu gën a takkoo ak yow maanaam nga xamante ne euh, du tàqalikoo ak yow euh, loolu kon euh, loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy suufi yeyi radiyallahu anhum di di di di am lu ñu tuddee xirqatu suufiya maanaam muy ak xeetu xirqa mooy tunique maanaam mooy xeetu mbubb boo xamante ne dañ koy solal nit ñu buñ leen di suuf ci yoonu tasawuf waaye loolu moo xam loolu nag ay anam la maanaam ñenn ñi course lañuy ñuy joxe ñenn ñi jaayante la ñuy def ñenn ñi yére lañ lay solal ñenn ñi dañ lay jox benn zikat muy werd comme ni nga xam ne noonu lañ koy tuddee wala yeneen ak yeneen yoo xamante ne noonu lañ koy defee ngir rek euh, mu nekk loo xamante ne euh, soxba lañ koy tuddee muy ànd ak nit yàlla yi maanaam jaar ci yoonu yàlla. loolu yëpp ngir lan euh, bu fekkente ne mbubb moomu nga xam ne day symboliser ne da ngaa war a ràngoo jikko yi nga xam ne ñooy jikko yu sell yi ak jikko yu baax te lool moom mooy li nga xamante ne moom la euh, ñu mag ñu bari ci nit yàlla yi doon def radiyallahu ta'ala anhum comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam euh, al-Qushayri nettali rahimahullahu ta'ala moom te moom ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñoom comme ni nga xamante ne tamit noonu la ko imam al-Xaskafi rahimahullah nettalee ci euh, euh, ci euh, Durrul Muxtaar nga xamante ne moom mooy téere bi nga xamante ne mooy référence u mazhab xanafiya yi rahmatullahi alayhim bi muy wax ci mazhabu imam Abu Xanifa an-Nu'man alayhi min allahi rahmatu wa ridwan di wax yam di wax moom mooy kan di wax li nga xam ne moom moo aju ci ngëneelam mu wax ñi nga xamante ne ñooy waa fiqh yi ko fonke muy wax ñi nga xamante ne ñooy yeneen xeeti borom yëpp ni nga xam ne noonu lañ ko màggale noonu lañ ko fonkee waaye tamit muy wax ci biir loolu muy wax nag ñi nga xamante ne ñoom wa waa ahlu tasawuf niñ ko fonke te moom mooy seen imam wala bokk ci seen imam yu mag yi la bokk ngir ne Daawud ak Ta'i comme ni ko tamit ci siyaru siyaru a'lamun nubala ci bu imam az-Zahabi rahimahullah moom itam leeral na ko ne Daawud at-Ta'i maanaam taalibi imam Abu Hanifa lawan naka noonu tamit borom bi al-Bidaya wa an-Nihaya muy al imam al-Hafiz Ibn Kathir rahimallahu al-jami' ñun ñëpp leeral nañu lool ne imam Abu Hanifa mu nekkoon sëriñu Daawud at-Ta'i Euh, muy Abu Sulaymaan Daawuud at-Taa'i rahimahullahu ta'ala moom mi nga xamante ne dafa jëlee ci euh, Ali al-Ajami euh, ci Habib al-Ajami Habib al-Ajami daal di jëlee ci Hasan al-Basri Hasan al-Basri jëlee ci Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mu jëlee ci rent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ci Sayyidina Jibril alayhi salaam mu jëlee ci borom subhaanahu wa ta'ala te wirdu woowu maanaam ak tamit xeetu topp yooyu nga xam ne moom lañu toppee nit yàlla al imam al Qushayri rahimahullahu taala leeral ne moom mi ngi ko jëlee ci Abu Ali ad-Daqqaq moom mu jëlee ko ca Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamawiya an-Nasrabadi nga xamante ne euh, ñoom ñii ay ponkale nit yàlla la ñoo xamante ne ñoom ñëpp xam nañ leen imam al Qushayri imam bu màgg la boo xamante ne référence bu rëy rëy la ci mboolem ba domaine xam-xam yi moom itam xam nañ ko ci lool kon imam euh, euh, euh, Ibrahim an-Nasrabadi moom mu daal di jëlee ci ki nga xamante ne moom mooy Abu Bakr ash al imam imam bu mag boobu moom mu jëlee ci imam imam Junayd ñu koy wax sayyidu ta'ifa abu Abul Qasim al-Junayd rahimahullah wa radiya anhu nga xamante ne imam la ci xadiisam yi ñi ngi ci téere yi saxiix ci saxiix yi ak ci sunan yi maanaam mu nekk imam bu mag ci waa ahlu tasawuf moom tamit imam al-Junayd mu daal di jëlee ci ndijaayam as-Sari as-Saqati Euh, rahimahullah wa am anhu mu nekk tamit imam bu mag moom mu jàngee bu jëlee tasawuf googu ci Ma'ruf al moom Ma'ruf al-Karxi nag moom mooy ki nga xam ne moo ko jëlee ci ñaari yoon yoon bu njëkk bi moom mooy yoon bi nga xam ne moom lañ la tuddaloon léegi muy bu Daawud at-Ta'i te Daawud at-Ta'i tamit naka noonu noonu la jëlee ci te imaamam sëriñam bi gën a màgg moom mooy imam Abu Hanifa rahimahullah ba nga xamante ne moom ci boppam moo ko tarbiya moo ko yar waaye ginnaaw gi nag la doonne ki nga xamante ne moom mooy ci mujj dundam ci la taseek Habiban al-Ajami Habiban al-Ajami moom moo jëlee ci ki nga xamante ne moom mooy Seydina euh, euh, moom mooy jëlee ci imam al-Hasan al-Basri imam bu mag boobu nga xamante ne ci jamono mooy borom gëneel yu rëy moom mu jëlee ci Ma'ruf euh, ci ci ci ci Seydina Ali karramallahu wajha naka noonu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ki nga xamante ne tamit moom mooy kon daaw at-Ta'i Ma'ruf al tamit. jële na ci aliin ar-rida maanaam mooy moom mooy nga xamante ne sëtu yenente bi la sallallahu alayhi moom mu jële ci baayam Musa al-Kazim sayyidina Musa al-Kazim boobu radiyallahu anhu jële ci baayam euh, muy euh, Jaafar as-Sadiq moom Jaafar as-Sadiq radiyallahu anhu jële te moom itam imaamu biñ ko laajee kan moo doon na dafa ne imaamu Malik moo ma doon na maanaam kon mooy wane ne moom tamit tarbiya na imaamu Malik ci yoon woowa ndax moom loolu lañ ko gën a xamee kon bu dee imaamu Malik moom ma doon na mooy maanaam te moom euh, euh, moom mi nga xamante ne moom mooy kon euh, Jaafar as-Saadiq radiyallahu anhu moom moo jëlee ci ki nga xamante ne moom mooy baayam itam mooy Muhammadul Baaqir mooy Muhammadul Baaqir radiyallahu anhu tamit jëlee ci baayam muy Seydina Ali Zeynul Abidina moom mooy ki nga xamante ne moom mooy dafa màggoon ba tuddee woon ko Zeynul Abidina taaru jaam ko fi yàlla yi moom Zeynul Abidina moom moo jëlee ki nga xamante ne mooy baayam Seydina Husayn kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam mooy mooy ñoom ñooy rayxaan euh, natul janna rayxaanatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di euh, sayyidu shababi ahlul janna maanaam bi sangu ñi nga xam ne ñooy ndaw aljana yi di doom ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu bëggoon ko soppoon ko màggaloon ko sayyidna Husayn boobu jële ci baayam sayyidna Ali karramallahu wajha bu jële ci ki nga xam ne mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tariqa yi daanaka yépp buñ ko xoolee ci yoon wow mooy li nga xam te ne mooy yoon wi ñu jaar mboolem tariqa yi faw day jaar ci ñi nga xam ne ñooy ma'rufal karxi yi maanaam te loolu noonu allah moom moom des tariqa yenn yenn yu bëriwul ji ku lu demee nekk tariqatu naqshbandiya nga xamante ne moom yoon wi mu jaar dafa ñëw ba ci sayyidina euh, euh, ba ci ba ci sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne yooyu yëpp maanaam mais su dul loolu moos comme ni nga xamante ne mooy eh, bu ñu xoolee moo tax nitu yàlla yu bëree bëri xattaa borom xam-xam yi nga xam ne ñooy borom xam-xam yu mag yu mag yu mag yu rëy yu bëri yi nga xamante ne ñoom la ñu xam ci mboolem domaine xam yi fiqh tasawuf aqida ak yeneen ak yeneen maanaam eh, hadis eh, yéeg ñoom ñëpp dañoo jël li nga xam ne moom mooy yoonu tasawuf te dañuy wax ne labistul xirqata suufiyya maanaam rangoonaa li nga xamante ne moom mooy mbubb waa tasawuf boogee maanaam ngir ne eh, rango gi nga xam moom lañ ko rango ngir eh, ne eh, te li ci jiitu moom mooy saxoo julli looloo tax ñu indi seeni wax comme ki nga xamante ne moom mooy imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala moom nee na jël na yoonu tasawuf mu ne waaye ci yoonu ci ci ci ci yoonu as-Sahrawardiya maanaam tariqa sahwa Sahrawardiya la ko jëlee naka noonu comme ni nga xamante loolu ñu ko wax ci Siyaru A'lam an-Nubala Eh, imam ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala moom itam eh, ci al-Badru at-Tali' moom tamit wax na ne moom jël na sol na yëri boobu nga xam ne moom mooy firqatu tasawuf te lool soloon nañ ko ko ci eh, mu ne ci tariqatu naqshbandiya naka noonu ki nga xamante ne moom mooy al imam al xaafiz ibnu kasir ci al bidayatu wan nihaya rahimahullahu taala wax na ko ba pare daal di wax ne ñi nga xam ne ñoom ñooy al imam ibnu al qayyim ak imam ibnu Taymiyya ñoom ñëpp sol nañu li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, xirqatu tasawufiyya euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen ñu dul ñoom comme ni nga xam ne noonu la ko al imam as-Saxaawi waxe rahimahullahu ta'ala euh, ci moom mi mu daal di mu daal di lim ay nit ñu bari ñoo xamante ne ay borom xam-xam lañ ay ku mel ne al-Dimyaati al-Haafiz al-Iraaqi al imam as imam eh, Abu Amr ibn Salah ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala moom ci boppam nee na moom ci boppam sol na yére boobu na ci li nga xamante ne moom mooy téere bi nga xamante ne moom la bindoon tuddee ko eh, ta'yidul haqiqatil aliyya wa tashyidut tariqati shaziliyya ndax moom ci tariqa shaziliyya boobu la bokkoon moom imam as-Suyuti nga xam ne imam bu mag la ci xam-xamu hadith incontournable la ci ci xam-xamu fiqh ci mazhabu Shafi'i yi daf di nekk tamit incontournable ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim ñoom ñëpp sol nañ yére tasawuf ànd nañu ak waa tasawuf yu daal di tarbiyewu ci seen ak yoon ki nga xamante ne tamit moom mooy ki nga euh, imam bi nga xamante ne tamit moom mooy Euh, te moom moo ko bind ba pare wax Abu Amr ibn Salah mu daal indi li nga xamante ne moom mooy dem naka noonu al imam al hafiz Zaynuddin al Iraqi muy sëriñ bu màgg boobu nga xamante ne moom mooy borom alfiyatul Iraqi naka noonu al imam Amr Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala nga xam ne ci xam bi mu ñëwee moom bi mu ñëwee xam-xamu hadith autour de moom lay wërwërloo ki naka noonu imam an-Nawawi moom tamit soobu na ci yoonu waa tasawuf moom ci boppam bind na ci téere bu mu tuddee maqasidu sufiya wala ba maqasidu maqasidu tasawuf ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne maanaam mëneefu la lim ci ay mbooloo yi jullit ñi nga borom xam-xam yu mag yi ku mel ne al imam Muwaffaqud-Din eh, bi nga xamante ne moom mooy imam waa mazhab hanbali yi hanabila yi rahmatullahi alayhim moom mooy nga xam ne moom moo bind al-Mughni moom moo bind al-Umdat fil fiqh moom moo bind eh, zaadu eh, al-Muqni' moom moo bind al-Muqni' maanaam ñetti téere yooyu nga xamante ne. ay mazhab lañ ay ay ay ponk lañ ay keno lañ ci mazhabu hanbali yi hanabila rahmatullah alayhim moom imam muwaffaqu din ak moom ak ki nga xam ne moom mooy borom al euh, euh, euh, kii al al ta'riful kamal noonu alkamaalu fi ma'rifati rijal mooy al imam Abdul euh, Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi nga xam ne ay doom yi euh, tànta lañ woon ñoom ñaar maanaam ñoom ñaar ñi nga xamante ne muy imam Muwaffaquddin imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala moom moo bind kon euh, alkamal fi ma'rifati rijal mooy borom Umdatul Ahkam moom mooy imam boobu nga xamante ne amirul mu'minin la ci hadith ak ci maanaam nekk tamit imam bu màgg màgg comme li nga xamante ne noonu la ko mboolem borom xam-xam yi xamee. kooku noonu moom ak imam Wafaquddin moom ci boobu ñoom moo ko nettal ne ñu ñaar ñii yaru nañ tarbiyewu nañ ci loxoy Cheikh Abdul Qadir al Jilani maanaam juróom fukki fan maanaam loolu yëpp day leeral ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yoon bu baax bi képp koo xamante ne da ngaa mooy seen yoon wala boog da nga leen di ŋaññe maanaam da ngaa nekk ci weneen yoon wu bokkut ak woowa comme ni nga xam ne noonu al imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala waxee ci Madaariju Saalikiin bayna manaazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moom tamit leeral na rawatina bi muy wax wax ji nga xam ne moom la moom Ash-Shafi'i daan wax naan daan ànd naa ak ñi nga xamante ne ñooy suuf yi te eh, jariñu mu ci ñoom lu dul ñaari wax ci beneen riwaaya mu ne ñetti wax mu daal di bu njëkk bi mooy biñ fi tuddoon ci jotaay yi weesu al waqtu kas sayfi illam taqta'hu qata'a waxtu yi de moom kom jaase la soo ko dogewul mu dog la maanaam naka noonu eh, eh, naan an nafsu illam tashghalhu bil haqq shaghalaka bil batil maanaam bil baatil bakkan sa bakkan soo ko préoccupé wul yitteloo ko dégg moom ci boppam moo lay utiliser moom préoccupé wu yow ci ay caaxaan maanaam wax yooyu noonu ak comme beneen wax bi moom mooy al adamu isma maanaam ñàkk loolu ci boppam ak mucc la maanaam mooy yow ci sa bopp nga jàpp ne nekkoo doo dara et que loolu moom ci boppam mucc la maanaam ak yu mel noonu loolu imam al Qayyim rahimahullahu taala daal ne est-ce que yooyu wax est-ce que yi wax yi nga xam ne mooy wax yu rafet yooyu parce que loolu ñenn ñi nga xam ne dañuy contre tasawuf naa am bëriwuñ sax borom xam-xam yi gaa waaye euh, nga xam ne dañuy contre waa tasawuf te ñu nekk mbooloo mu néew a néew ñoom dañuy faral di wax ne waaw kon imam Ash-Shafi'i lii mooy wane ni parce que dañuy ànd naag ñoom fukki at jariñu mu ci ñoom lu dul lii maanaam ñoom nag dañuy jàppee ni kon euh, euh, loolu day tegte leen tasawuf amul jariñ waaye loolu maanaam waxit la rek ndax ku mel ni imam Ash-Shafi'i eh, eh, bu waxee ne jariñoo ma lu dul ci ñoom eh, ñetti wax yi loolu li muy tegtale mooy ñetti wax yi ñooy li nga xam ne bu ma xoolee seen wax yëpp mooy li ci gën a central wala boog bu ma xoolee maanaam ñett yi dañ maa gën a marqué maanaam dañ ma dañ maa gën a ëppal njariñ dañ ma gën a marqué particulièrement ci seeni waxin maanaam loolu la wax ji di tekki mais mënta tekki abadan que Euh, jariñoowul ci ñoom lu dul ñetti wax yi et que maanaam fe ànd naag ñoom jël temps perte ko maanaam ànd ak ñoom pendant dix ans ku mel ni imaam Shafi'i te cinquante cinq ans rek la dund rahimahullah ak ni mu màggee yëpp li ñu koy dégg yëpp cinquante cinq ans la dund rahimahullahu wa radiya anhu yanuwul maanaa mu ànd ak fukki nit maanaam mu ànd ak nit ay nit fukki at ba pare ci fukki at ci lay doog a xam ne ndege de ñi ànd ak ñoom amul njariñ loolu yanuwul maanaa ku mel ni imaam Shafi'i lu mel noonu di ko dal ndax nit ku yeewu rek tey boo àndee nit ñaari fan wala ñett lu mu bëri bëri bëri war ngaa man a xam ndax kii ànd ak moom am na njariñ waaw wala maanaam kon loolu tamit day tegtale ne moom ci boppam te loolu noonu mooy ba muy wax wax ja la ko wax maanaam tegtalewul ne daa ànd ak ñoom fukki at après mu bàyyi leen déedéet ba muy wax wax ja la ne ànd naa ak ñoom fukki at maanaam fukki atam yi may ànd ñoom kon loolu yëpp day tegtale li nga xamante ne moom mooy euh, mooy seen seen mbir et que ñoom ñi ñëpp ci dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ñoom dañoo sóobu ci yoonu tasawuf comme ni nga xam ne noonu la leeree imam Ahmad ibn Hanbal ku mel ni Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ku mel ni al imam Abdul euh, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi ak ñeneen imam yu mag yooyu ci imam waa salaf saalihe radiyallahu anhum xam gi ñu leen xam ci tasawuf ak seen i wax xattaa ba ci seen bind ak ñoom ku mel ne al-Harith al-Muhasibi ak ñeneen rahmatullahi alayhim dafa leer nañ maanaam yooyu nag ci eh, indi gën nañ ci indi leeral fi nga xamante ne moom lañ doon eh, waxee ci eh, alfiyat imam as-Suyuti bi bi nga xamante ne moom la doon wax naan bi mu naan wa sharruhum suufiyyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u faqubilat minhum rukunan lahumu hatta abanaha al-ula humu humu kalwaadi'ina fi fadaa'ili suwar faman rawaha fi kitaabihi qazar wala fi kitaabihi fazar maanaam loolu gisoon nañ ko bi ñu xam ne moom lañ doon sàq loolu bi bi ci alfiyatu suyuti ndax imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala daf doon wax naan euh, euh, mu ne bi mu naan euh, wal waadi'uuna ba'duhum li yufsida diinan wa ba'du nasra nasra ra'yin qasada kaza takassuban wa kaza kaza takassuban wa ba'dun qad rawa lil umara'i ma yuwaafiqu al-hawa mu doog a wax nag wa sharruhum suufiyyatun qad wada'u muhtasibina al ajra fi ma ba wax ji jeex comme niñ ko waxee léegi muy wax naan li nga xamante ne ñoom ñooy sos ay wax di xadis yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko wax mu ne ñenn ñi wal wadi'una ba'dhum li yufsida diinan ñenn ñi dañ koo wax ngir di mën a yàq diini ji maanaam loolu moom moo tax ñuy sos ay xadis di wax ay waxi caaxaan yoo xamante ne jubluwuñ ci lulu dul yàq diini ji ñooñu ay naafiq yu bon lañ ay zanadiqa lañ mu ne kon nag diinan wa wa wa wa uh, uh, ñeneen ñi nag uh, wal baabu wal wal baabu nasra ra'yin qasada ñenn ñi li nga xamante ne moom lañ ci jublu mooy dimbali seen gis-gis maanaam dañuy am benn masala boo xamante ne dañ ci am vision maanaam te xamuñu nan la xadis maanaam lu ko dëgëral ñoom ñu sos ay xadis di créer ay xadis comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi di defee comme niñ ko xamee maanaam nga xamante ne xadis lii lii moom amu ci xadis waaye da nga fexe fexe lu ñu du ko te da nga ciy gis ñoo xamante ne dañuy bàyyi fee ay téeméeri xadis yu wér ci beneen masala bi waaye ñuy wër rek xadis buy dëgëral ñoom seen masala loolu mooy wane ne gis dëgg rek taxu leen woon a jóg maanaam bon loolu mooy wal ba'du nasra ra'yin mu ne ñeneen ñi tamit euh, euh, kaza takassuban ñenn ñi dañuy koy def ngir sàkku alal maanaam dañuy sos ay xadis ngir mën di ci sàkku alal comme gàmbukat yi maanaam ñi nga xamante ne dañuy toog di wax wax ju neex di sos di di di di di di di di yëngal mbooloo mi maanaam gaa yi fekk si di tàcc di joxe alal maanaam ñoom nga xamante ne wala waykatu gàmmu yi wala ñi nga xam ne ñooy jàngkat yi yooyu di yëngal sensibilité nit ñi rek maanaam ngir mën a jël li nga xam ne moom mooy li ci seen poche loolu tamit am na ñuy doxalee noonu am na tamit ñoo xamante ne duñ ay gàmmukat duñ ay jàngkat waaye danañ koy def ci maanaam ci yeneen i jotaay. maanaam ak ci yeneen i anam ak tamit di jéem a nax nit ñi ci turu diine maanaam ba nga xamante ne nag léegi ngir nag mën leen a téye ci seen bopp faaw dinañ wax ci seen biir waxtaan léeg-léeg am ay argument wala léeg-léeg duñu am yenn xam-xam ñuy daal di ay xadis maanaam ngir maanaam maanaam di wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na nangam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na nangam léeg nag du ko sax jar maanaam ngir ne bu amee benn kilifa rek ci kilifa diine yi ku ñu tudd rek wax ci moom créé ci moom histoire bu fantastique extraordinaire doy na maanaam bu ko defee parce que ñooñu gëm nañu sëriñ booba kilifa googa su ko defee dootul jarati ñuy euh, créer yeneen bi sallallahu alayhi bi sallallahu alayhi maanaam bu ñu sosalee euh, nit diine ji rek doy na sëkk maanaam loolu tamit dafa am na ñoo xam maanaam loolu dañ koy def ngir mën bi di nit ñi di leen jox teraanga ak di leen jox ay. yenn maanaam di leen eh, eh, di leen fonk di leen yëkkati leen loolu dafa am ak maccaat boo xamante ne moom lañ ci amee ak yeneen ak yeneen eh, loolu am na ñuy def loolu waaye nag wa ba'du wal ba'du takaza takassuban wal wa qad rawa lil wa ma yuwafiqul hawa maanaam mu am ñi nga xamante ne tamit si ay njiit maanaam ay buur wala ak yeneen ak yeneen la defal ay ay ay di la ñuy bindal ay projet de loi wala boog ñu di leen waxal li leen neex wala yu mel noonu moo tax ñuy créer ay xadis loolu tamit am na mu ne kon nag loolu mu am na mu ne waaye ñi ñëpp di ko def yëpp wa sharbuhum ñi yées ci ñoom nag suufiyatu mooy suufiyay ñoo yées ci ñëpp maanaam mooy sëriñ si ci mboolem ci sos ñiy sos sosal xadis yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ñi ci yées mooy sëriñ si wa wa wa sharruhum suufiyatu mooy suufiya ndax dañuy seetlu ci biti nii sol ay mbubu yu sell sol am forme bu sell wala boog ñenn ñi nekk ay vrai nitu yàlla sax maanaam mais ñooñu ñoo ci yées waxul nag ñoo ci yées parce que dañoo bon déedéet waaye xat wadaaw ñooñu dañuy sos lan muhtasibiina al ajra fii ma yadda'u maanaam ngir ne dañuy sàkku ay pay maanaam dañoo jàpp ne bu ñu waxee lii dana tax nit ñi gën a fonk diini ji bu ñu waxee lii dana tax ñi gën yoon bu baax bi bu ñu sosee xaalis bii daal di koy créer dana tax euh, dañ naan de toute façon wax ji dëgg la maanaam da gis koo xam te ne man am na <laughs> sa benn euh, nijaay bu ma ko waxaat Euh, sama sëriñ la tamit mu ne ma euh, euh, mu am benn xadis bi mu wax mooy tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim na ngeen di tawassul def tawassul ci sama daraja man yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que sama daraja fa yàlla dafa màgg man ne ko xadis boobu wérul mu man nag dama koy atti rek ci alquran parce que xam nga même bu dee ma ne ko nag mbir mi du demee noonu abadan maanaam mbir mi diine ji munul demee maanaam yow ngay aj mbir mi rek ci ni nga ko gisee ak jàpp ne de façon maanaam wér na nee nañ xadis la mën naa koo wax déedéet loolu dafa xaraam ci képp koo xamante ne xam na ne xadis bi wérul maanaam dafa xaraam nga daal di wala ba dafa daif bokk dafa dafa dafa mawdu la dañ ko sos ngay ngay dafa xaraam ci nga koy nettali lu dul ngir leeral ne xadis bi dañ ko sos ci yéen dañ ko sosal yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu ne euh, mu ne moo tax loolu la mu nga xamante ne dañuy sos ay xadis wala ci wax wala boog xam ne xadis yi wérul wala boog yeneen ak yeneen maanaam ngir dégg nga euh, di di di di di ko créer ngir loolu mu ne kal waade ay na fi fii fadaa'il suwar comme ñi nga xamante ne dañ doon sos ci ngëneelu saari alquran yi comme Nuux ibn Abi Maryam a ñeneen ñu mel ni ñoom nga xamante ne eh, dañuy sos comme xadis yi nga xam ne dañ naan na Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu moo ko wax di ko nettali xadis par xadis. ba a ba saaru alxuraan non euh, ba saari alxuraan yi jeex saar par saar loolu wérul xadis loolu dañ koo sos li ñuy wax tafsir ibnu abbas dañ koo sos am na téere bu ñu móol tuddee ko tafsir ibnu abbas wérul maanaam loolu yëpp yu ñu sos la maanaam naka noonu lu demee nekk nahjul balaaga bi ñuy wax ne ay wax sayyidina ali moo fa nekk dañ koo sos wérul ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne yooyu yëpp yu ñu sos la sosal ko te ay téere la yu ñuy jaay ñi ngi ci bi ci bibliothèque yi et cetera lu bëri di ci sukkandikoo naan Seydina Ali nee na karamallahu wajhahu wala ñu mel noonu yooyu yëpp ji dara rafet nii sax ci biti mais wérul wérul euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dañ koy sos mu ak comme euh, yi nga xamante ne moom lañu wax naan Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mooy Ikram moo ko jëlee Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma di ko wax ci ngëneel alquran yoolu la mooy comme naafila yi naan la guddi bu njëkk bi lii mooy naafila bi ñaareel bi noonu ba pare askanam ne xadis la wérul bu dëgg dañ ko sosal yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis naa sax téere buñ ci muul daan ne xadis yi Seydina imaam imaamu Maalik moo ko doon solo ba mu jaar Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mais yeneen bi sallallahu na ñu jël te mooy jëm ñu naafila yi bu dëgg wérul euh, li nga xamante ne tamit moom mooy te lu ñu sosal yeneen bi sallallahu alihi wa sallam beneen lu demee nekk tamit bépp xadis boo leen di dégg ñu naan comme masalaan muy wax ci ngëneelu gàmmu du dëgg wérul amul yenen bi sallallahu alayhi wasallam jamono yi maanaam ne serait-ce que terme baatu gàmmu ci boppam mawlidu nabi maanaam jëmmi baat bi maanaam eh, nekk mu tudd gàmmu loolu existé wul jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam amutoon amul jamonoy saxaaba yi amul jamonoy taabi amul jamonoy taabi taabi cinquième siècle bi lay doog am voilà al malikul moo ko defoon Euh, rahimahullahu taala ca Ibril fële euh, ca Iraq moom mooy ci njëkk gàmmu cinquième siècle bi voilà ba al imam al-Hafiz Abu Shama rahimahullah euh, di sëriñ ñoom imam an-Nawawi rahimahullah doon wax naan li ñu sos ci jamono yi li ci gën a rafet mooy gàmmu gi ñu gàmmul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye amaa di wax naan xadis bi nee na ku ci def nangam ku ci nangam am di nga am gëneel nangam ku ci def nangam lii lay lay lii lay lay fay loolu dëgg wérul amul kon yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne mais waa suuf yi maam dañ koy def ngir ngir loolu li tax du ne dañ koo tey déedéet benn ñe soit ñi dañ koy sas ñi ci des ñàkk am rigueur bi war daal di cay ànd loolu la. Euh, euh, loolu nag mu ne fa man rawaha fi kitaabihi qazar képp koo xamante ne daf koy sos daf ko daf ko indi ci téereem yi bàyyi maanaam na xamal ni ci téereem boobu ak sobee ngi maanaam lu ñu askanale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te du dëgg loolu sobe la mi ngi maanaam wala boog ci yeneen riwaaya fii kitaabihi fazar na nga ko bàyyi bul ko déglu bu ko kenn jëfe voilà loolu euh, ndax lan te te loolu lu ama am solo la euh, li ci tegu maanaam ngir mottali njariñ gi euh, daf ne wal wat aw fi targhibi zubtida'i jawwazahu muxaaliful ijma'i wa jazama abu muhammadin bi kufrihi bi wad'ihi in yaqsidi mu ne ñi nga xamante ne eh, ñoom ñooy mooy mooy mooy mooy di sos ngir xirtal nit ñi ci lu baax loolu nitu bidaa yi dañ koy daganal dañoo jàpp ne baax na garaawul parce que lépp li am solo rek mooy xirtal nit ñi ci lu mu ne loolu nag dafa wuuteeg ijmaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te imam Abu Muhammad al-Juwayni rahimahullah wa jazama Cheikh Abu Muhammad yi imam Cheikh Abu Muhammad mooy al-Juwayni mooy papa imaamul Haramayni imaamul Haramayni mooy Abul Maali al-Juwayni papaam muy Abu Muhammad al-Juwayni rahimahullahu taala moom dafa dogu ci ne ku mel noonu ku ko def yéefar génn nga ci lislaam bi kufri bi bi wad'ihi in yaqsiri su fekkee moo ko tey su dee moo ko tey rek génn na ci lislaam kon loolu lu mat a bàyyi xel la te loolu nag moom mooy wax li nga xamante ne ñu bari ci borom xaw yu mujj yi moo loolu la ñu dëgëral rahmatullahi alayhim ci wax loolu kon nag nañ def attention ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ci deru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ko sosal li nga xam ne daal moo taxoon sax ñu doon wax loolu mooy ne euh, ne waa tasawuf yi maanaam lépp ci léeg-léeg dañ leen di ŋaññ naa am ci yenn yu ñuy def euh, seeni mbir yu ñuy sos ak yooyu yenn yu ñuy doxalee wala yenn fa anam yi parce que comme li imam as-Suyuti wax baax maanaam ñi bokkul ci ñoom ñoo dugg ci seen biir di sol seen yére di melowoo comme ñoom di doxalee maanaam di wane ne ñoom ñoom ci seen biir lañ bokk fekk sax xattaa ba li gën a néew ci alquran ak sunna jànguñu ko maanaam amuñu benn benn yitte bu mel noonu moo tax mu ne man topp naa mboolem yi yenn borom xam-xam yi doon ŋàññee imaamu tasawuf yi ñi sëriñu tasawuf yi euh, ma ma topp ko topp ko damay gis ne soit defuñu ko wala boog ma gis ne euh, liñ leen di ŋàññee maanaam du du ñi nga xam ne ñooy waa tasawuf dëgg ñoo koy def maanaam ñi koy def mooy ñi nga xamante ne mooy mariirandoo yi ñoo koy def maanaam kon loolu euh, mais mariirandoo nag mën naa nekk sëriñ tamit parce que bu dee mbir mi day aju rek ci ne sa baay sëriñ la yow da ngay nekk sëriñ wala bokk ñu jël la teel laa ber maanaam ngir wut mbooloo wut ne man am naa ñu bari ñu ma seexal loolu mariir ndooyu man nanoo bari ci bunt boobu donc loolu yëpp il faut ñu bàyyi ko xel liñ ci namoon daal mooy ci wàllu julli mooy ne euh, euh, que ñoom dañ ko approprié et que dañoo dafa nekk mbubb ci ñoom muy xirqa googu nga xam ne moom la ñu sol lool mooy comme al muzammil nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi feeñal lool nan la koy rangoowee daf ni ko ku ngir lay del taxawal julli guddi gi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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون